allahu akbar kon mu ne ko fa raji'u fii ma sabaq waaw kon demal nga delluwaat ci yëraat ko <laughs> ci lu romboon summa tas tasputu zukuriya mu ne vingt-huit yi nag zukuriya génne ko ci ah ñu ne la waaw zukuriya mu ne la woo génne ko ci ginnaaw gi boo ko génnee moom zukuriya lu tax mu ko nga war ko ci génne dina la wax lu tax hein dina la wax lu tax mu ne ginnaaw gi nga génn li nga xam ne mooy ak zukuriya min hadha al adad ci vingt-huit yi ma la limal li anna ru'ya ta'ummu adh-dhakara wal untha fa yabqa sab'a wa 'ishrun wa hadha wa 'ala dhalika takhruju riwayatu eh, sab'atun eh, riwayatu sab'atin wa 'ishrina as-sabiqa léegi nag muy commencé nag di ko leeral nag euh, pàcc ya nga waxoo léegi kon mu ne ko vingt-huit xam nga vingt-huit la ah ana këyit dañu yoroon waay <laughs> anaay jàngkat da ngay yor këyit waaw <laughs> jàpp ne ay Shu'batum nal Hajjaj lañu man masuma bind lu ñuul ci lu weex loolu du ko nekk koy wax de saay nañ jël laa wax <laughs> dapt yi moom boo mokkalit di rëddaale daa gën a tee wóor <laughs> te ñun ñii nga xam ne suñu xel yu faay yi ndax suñu may yàlla bu bari waaw tax leeraay leeru ci xam-xam moom dañoo tëb yëgoo ñuy rëdd rek te di ci dellu waaw loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a eh, eh, jaar yoon te mooy ku yeewu noon ngaa def <laughs> léegi léegi nag mu ñëw kon ne la léegi kon génneel ma da génne génne az ya te loolu mu ngi ko amoonan ci aadamiya ji waaw ajzaaw aadamiyatiha mu ne ko génnee zukuriya mu ne boo ko ci génnee moom lu tax parce que mooy ak ngóor nekk góor loolu doxul fii ci wàllu gént lu tax mu ne li tax mooy li anna ru'ya ndax gént ta'ummu zakara wal unsa ndax gént góor day gént jigéen day day làmb góor day làmb jigéen jigéen day gént góor day gént comme liñ la waxoon ne min ar-rajul salih li al imam ibn abdul bar doon wax ne loolu nag amul mafhuma doone góor waaw ar-ru'ya salih min ar-rajul salih kon ar-ru'ya salih euh, ar-ru'ya ar-rajul salih loolu nga ne kon jigéen bokk ci déedéet bañ a moo tax mu ne la kon nag bu boobaa kon da ngay génne ci vingt-huit yi génn ci li nga xamante ne mooy az-zukuriyya parce que gént du affaire góor kese day laalaale jigéen mu ne nag nag fa yabqa boo ko defee day des vingt mu ne wa ala zalika taxruju riwayatu sab'atin wa ishrina as-sabiqa bu boobaa riwaaya bi nga xam ne ci riwaaya yi nga ma wax ne yonent may saa saam dane nubuwa daa nekk juz'un min sab'atin wa ishrina day génn te moom la imam ibn abi jamra moo doon position bu dee ni nga xam ne noonu lañ jële woon sànq di tudd li nga xam ne moom la boroom al ibris bi nga koy wax sëriñam bi sànq di ko limal riwaayaat yi moo doon part moo doon neuf numéro neuf juz'un min sab'atin wa ashrin kon boobu sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ko nee na lii mooy partie yooyu lii mooy partie yooyu yonent bay saa tam di wax bu la nee ru'yal mu'mini juz'un min xamsatin min min sab'atin wa ashrina ah, ah, ah li nga xam ne mooy géntu eh, nit ku baax bi ah eh, daa nekk li nga xamante ne géntu ku baax bu tukkee ci nit ku baax partie la ci vingt-sept parties mu ne vingt-sept parties yi mooy lii mooy vingt-huit yee ngay dindi partie góor nga teg ko ne parce que bokku ci soxlawuñ ko fi moo tax parce que jigéen day gént góor day gént léegi muy vingt-sept mu ne ko nag ci kaw bu noonu ngay amee riwaaye bi ne vingt set lii la ci ret bay sa saab jub mu ngo léegi <laughs> léegi nag ñu ñëw mu jàll mu ne léegi nag boo ko ci dindee Eh, te loolu mooy imam ibn abi jamra mu ne ko wa in asqatna kamala surati adh-dhahira li kawni la ta'alluqa laha bi xusuus ar-ru'ya mu ne ko léegi buñ ci génnee matuk kamali suura mooy eh, eh, matuk li nga xamante ni ah suura mooy melo az-zaahira bu feeñ bi bi nga xam ne moom lañ amoon ba léegi ci aadamiyat yi ah bul fàtte lool mooy ñaareel boo doon kamaalu euh, li nga xam ne mooy suura al al al euh, euh, matuk li nga xam ne day mat sëkk ci moom yonent bi alayhi salaam ah as-suuratu az-zaahira melo bi nga xam ne dafa feeñ mu ne lool bu ñu ko rotalee dindi ko ci dindi ko ci vingt-sept a ñu dindi ko ci lu tax ñu war ko cee dindi. mu ne li tax lenn la li kaw nii ah ndax li kaw nii ndax loolu laa ta'alluqa la bi xusuus ru'ya ndax dëgg-dëgg gént loolu amu ci amul amul rapport ak loolu waaw. wa in kaana même bu dee bokk na min ajzaa'i wa même bu dee bokk na ci ah fal baaqi yi doole loolu boo ko ci génnee day nekk li nga xam ne sittatun wa ishruna kon mooy des parce que boo génnee génne nañ li nga xamante ne nii. mooy ak zukuriya mu ne la génne li nga xam ne mooy kamaalu as-suuratu az-zaahira nga génne ko moom itam matu euh, wa euh, euh, melo gi nga xam ne dafa feeñ boo ko génnee luy des mu ne bu boobaa vingt six mooy des fal baaqi sittatun wa ishruna waaw parce que zukuriya daa bokk ci nubu jële tamit waaw léegi mu ne waaye fii nii bu dee ci wàllu gént soxlawuñu kamaalu suurati boobu laa bëgg a wax loolu booy soxlawuñu ko fii boo ko génnee vingt six mooy des mu ne ko ci kaw noonu alayha taxruju riwaayatu sittatin wa ishrin bu boobaa riwaaya bi ne woon te boobu it ku ko kon moo ko waxoon al imam ibnu abi jamra moo ko solo woon mu ne boobu fii lay génne allahu akbar allahu waaw te ima eh, kii la woon tamit non seulement non imaamu Nawawi moo ko waxoon jële ko ci ibnu umara na ko noon al imam ibnu abdul bar tuddoon ko ci sayna anas ibnu malik radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon nga génne boobee mooy moom itam day génn mooy sittatin sittatin wa ishrin kon kooku nga baare muy vingt-six léegi nag muy continuer kon mu ne kon riwaay bi wax vingt mooy yii yëpp bu koy nant bay saa saab di wax kon am na lu tax muy <laughs> muy wax bu nee vingt-sept daa am bu mu bàyyi ci biir muy kamaalu suura bu nee vingt-six dafa dindiwaale li nga xam ne mooy kamaalu suurati zahira allah léegi nag mu ne eh, eh, eh, mu mu jàll ci yeneen yi mu jàll ci yeneen yi mu ne mooy riwaay kon gis nañ boobu bi imaam ibn abdul bar jaldi solo ak ki nga xam ne mooy al imaam yi nga an-Nawawi tudd ko ci mawlaana ibn Umar kon vingt-six jàll na léegi nag mu ne wa in asqatna te bu ñu rotalee kamaalu suuratul baatina mooy matuk suuratul baatina alhamdulillah boobu it bu ñu ko bu ñu ko bàyyee daal di koy rotal moom tamit waaw te yii ci aadam aadamiya yi la la bokk ba léegi mu ne loolu bu ñu ko rotalee li tilkal illa aydan ndax li tax ñu wax bii mooy dëgg la ci mbir yi la bokk waaye boo ko rotalee parce que mooy ci gént du exactement lii lañ gën a soxla gént li tax gént di demee ni mu demee du exactement loolu du loolu lañ fi soxla waaw amul rapport ak gént dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ndax yi am ak rapport dëgg ak gént dina la ko wax léegi mu ne kon bu ñu rotalee boobu ndax la le fal baaqi xamsa wa ishrun kon lii des ci vingt-huit ya lan mooy des vingt-huit ya génnoon nañ benn mu desoon vingt-sept ñu génn beneen mu des vingt-six ñu génn beneen mu des lan vingt-cinq mu ne wa alayha taxruju riwayatu xamsatin wa ishrin ak sabiqa an ibn abi jamra ci kaw noonu kon riwaaya bi nga xam ne moo doon wax vingt-cinq te jële woon ko ci ibn abi jamra boobu ci lay génne Allahu akbar kon mooy numéro huit bi ci ñun kon six génn na non neuf moo njëkk génn après six après sept waaw huit beeg neuf ak imaam Nabi Jamra moo leen moo leen gé moo leen waxoon six bi ndax huit beeg neuf mooy vingt cinq neuf moo doon vingt sept huit bi di vingt cinq six bi Eh, eh, no six bi eh, génnoon na mooy bu Seyna Anas bi mooy moo doon moo doon vingt six léegi vingt cinq bi door génn nii mooy wit bi mooy bu mujj moom lañ nekk nii mu ne loolu bu génnee kon fii la ñeemagul bu ko defee kon riwaaya bi ne woon xam wa ishrun day génn mu ne waañ asqat naa kamaalal xawaas bu ñu rotalee li nga xam ne mooy matuk xawaas yi mooy li nga xamante ne nii mooy sens yi waaw az-zahira yi feeñ li tilkal illa li tax fële ndax moom amulum jagoo dëgg-dëgg ak lien dëgg-dëgg ak gént gi mu ne bu boobaa kaanal baaqi liy des arbaata arbaatan wa ishrine vingt quatre mooy des wa alayha taxruju riwayatu arbaatin wa ishrine as-sabiqaan an-nawawi ci kaw noonu moom nga ma riwaaya bi ñu ma ne imaamu an-nawawi wa ko wax ci lay génne waaw muy arbaatan wa ishrine muy vingt quatre allahu akbar kon mooy set bi daal di génn mooy bi naan géntu ku baax eh, daa bokk eh, eh, jul way ngëm ju baax daa bokk ci vingt quatre arba'atin wa ishrina min an-nubuwah mu ne kon ci boobu ci lay génne allahu akbar mu ne qaala radiyallahu anhu nee na qaala wax na radiyallahu anhu yal na borom bi daal di koy gërëm muy sëriñ bee tontu ba léegi hada in waqaati tajzi'a min min an-nubuwwa bi duuni risaala mu de lii nii ñeent yi ci génne nga xam ne ci ngay dégg kon yonent may saa saam riwaayaat yi wax yooyu yépp juz'un min arba'atin wa arba'in min an-nubuwwa juz'un min arba'atin wa ishrina min an-nubuwwa juz'un min xamsatin wa ishrina min an-nubuwwa juz'un min sab'atin wa ishrina loolu nga koy dégg léegi nag mu des mu ne ko lii mooy bu dee ci fii la hada ida waqaati tajzi'a bu dee dag dagge daggee bi minal nubuwa bi duuni risaala dugaluñ ci risaala ndax waxoon na la ne xarf yi wàll yañu yi ñu wàcce alquran waxoon na la ar risaala ci la an nubuwa ar risaala ñu waxaat ko al aadamiya ah ar ruux al ilm al qabd wal bast muy set léegi xam nga moom yi mu wax nii ci kàcc yi la jël aadamiya gi la jël ah qabdu bast ak nubuwa ñeent yooyu la jël génn ci yi léegi mu ne gis nga boo ci dolloowee boo lii mooy bu dee dañoo yem ci nubuwa te boolewuñ ci risaala waaye buñ ci boolee partie xarf wàllug risaala nag ah tey buñ ci boole wàllug risaala maa luy xew bu boobaa des ci boole li nga xamante ne nii mooy wàllug risaala mu ne. <laughs> la ilaha illa allah borom bay maye lillaahi yàllaay maye léegi mu ne kon nag yàlla yàlla nga ñu may ci sa ci sa ci ci sa yiru jeex <laughs> mu ne léegi nag buñ ci gis nga wa illaa mooy lii mooy bu dee boole wuñ ci risaala wa illaa waaye fa yuzaadu ala al adadi saabiqi ajza ar ruuhi sinon bu doo buñ ci boolee risaala boole ci ci euh, yi nga xamante ne nii mooy pàcc yi romb wàllu ruux waaw xam nga ruux waxoon nañ la ci wàll yi la bokk yaa ngi koy fàttale ko ah sànq wa limaan nañ ko xarfu ñu waxaat ko an nubuwa ar risala ar ruux al ilmu ah al adamiyatu al qabd al bast waaw dañoo bëgg a wax ne partie bu njëkk bii génne ñeenti riwaayaat yi loolu mooy bu dee ci nubu wala ñem wuñ ci risaala waaye mu ne wa illaa fa yuzaadu ala al-adad as-sabiq ajza ar-ruh buñ dollee côté ruux bi nag côté ruux buñ ko ci dollee moom bu dee moom dañ ko cee delloo do dolle wa te mooy yooyu mooy lan ah az-zawqu lil anwaar wat-tahaara wat-tamyiiz wal-basiira wa adamu al-ghafla wa quwwatu as-sarayaan wa kawnihaa laa tuhissu bil-mu'limaat al-ajraam fa haadhihi sab'a wa yuzaadu 'alayhaa aydan ajzaa'u al-'ilmi wa hiya al-hilmu ah al-hamlu lil-ma'luum wa 'adamu at-tabii'i wa ma'rifati saa'iri al-lughaat wa jamii' maa tantiqu bihi at-tuyuur wal-bahaa'im wa ma'rifati al-awaaqibi wa ma'rifati al-'uluumi al-muta'alliqati bi ahwaali al-kawnayni wa ma'rifati al-'uluumi al-muta'alliqati bi ahwaali ath-thaqalayni wa inhisaari al-jihaadi fii amaam fa haadihi sab'a wa yuzaadu 'alaa dhaalika aydan ajzaa'u ar-risaala wa hiya sukuunu ar-ruuh ba ni mu jeex léegi nañ ñëw bar ndànk-ndànk kon ginnaaw bi mu ñu nee ci tajziya ah, euh, euh, découpe bu njëkk bi nubu wala ñeex ñeent lañ jël ci juróom-ñaar yi nga xam ne ñooy wal yi ñuy wàccee alquran te loolu mooy wàllu yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xamante ne li tax te yonent yépp dañ koo am li tax nit ku baax am ak lëkkaale ak jéntam ak ñoom moom la lay leeral nii aw <laughs> oh, allahu akbar léegi mu ne la woon bu ñu yemee ci lu bu wax parce que aadama yàlla jël ñu waxaat la ko xam doog basta ak nubuwa mu ne la nag lii mooy bu dee ci nubuwa la ñem boolewuñ ci risaala kon mooy am na trois yu des ndax 4 plus 3 4 5 6 7 kon am na trois yu des mu ne la léegi nañ jël si trois yooyu nañ ci jël ar-ruh waaw partie bi nga xamante ne mooy ar-ruh allahu akbar allah allahu akbar mu ne kanta partie boobu nga xamante ne mooy partie bi nga xamante ne mooy ar Allahu akbar léegi mu ne bu dee foofu nag da nga ciy boole moom ñett moom itam juróom-ñaari mbir la composé wu hein comme yeneen rek mooy jële bu ci nekk rek dafa composé wu ak juróom-ñaari mbir muy kon ar-ruh Allah waaw ar-ruh juróom-ñaari mbir ya mu ne min ajza ya zawqul anwar mooy di mos leer yi du mosu lii non da nga koy ñam waaw loolu ak leer la bu boroom bi def ci ruux nga xam ne moo ciy daw ci lay ñame lépp loo xamante ne ay leer la ci mbindeefu yàlla yeeg li nga xam ne nekk-nekk yi ak ñi yi nga xam ne ñoo nekk ci àddina gu kawe gi ak yi nga xamante ne nii jiitu woon na façon leen yëpp lay lay xëcc waaw allahu akbar xam nga bu dee yaramu doomu aadama bii li muy ñame mbir yi ak ruux bokkuñ ndax ruux koñu borom bi la moom dafay transcender ak yeeg loolu yeeg ak bërëb yi alors que yow sa sa sa sa sa sa nekk-nekk gi boo nekkee fii yi ngay bànneexu mooy yi nekk fii alors que ruux dalay yóbbu feneen moom la naan zawq ruux boo ci boolee côté ruux nga xam ne moom itam juróom-ñaari biir la la la composé bu boobaa dañ ciy boole moom la naan leen. hein hein wa illa fa zida ala al adad al sabiq ajza ar ruh wa hiya zawq al anwar waaw kon bu njëkk baa ngoog waaw allahu akbar weeri day xam nan la ñuy saf <laughs> comme ni fayen bi di xame ne chocolat lii lay saf wala pomme lii lay saf wala ganaar lii lay saf allah léegi nag mu ne wat benn mooy zawqul anwaar wa tahaara waaye day laab laab ñaareel mooy ruux dafa sell na ko yàlla bindee waaw nga xam ne leer la ci dayoog ak leer ak dayoog sell ak laab beneen façon bi nga xamante ne nii moom la taxaara gi di làmb mooy ruux day am day nand yi nga xam ne dafa nëbbu ak yi nga xam ne dafa feeñ waaw xam nga yàlla yi mu bind yëpp xam nañ seen borom waaw moo xam xeer yeeg garab yeeg ñoom ñëpp xam seen borom ndox ak lu wow ak lépp ci yam <coughs> ruux nag hein daa nekk loo xamante ne nii ci borom bi la jóge comme niñ la ko waxe woon day sell allahu akbar kon ak wa mooy ak tahaara ñaareel ginnaaw zawqul anwar wa tahaara akuk laab mu ne wa tamyiz amuk ràññee ruux dalay may nga mën ràññee ak leer la gu yàlla def ci moom ci lay ràññee mbir ji gu sëkk soxlawul muy jàngi wala muy jaar fenn ngir door a xam non buy gis mbir mi rek wala mu dégg ko day ràññee lii lu baax la am déet te dina xam xaalu affaire bi kenn bindam ca ca njaal beenam ba fan lay jeexe ak tamit fan mooy nekk mu ak lu tax yàlla bind ko loolu ràññee googu ruux da koy am allahu akbar ku sa ruux nag di gën a set yow loolu day feeñ ci yow waaw day feeñ ci yow ku nekk na ak fan ci toll waaw xam mbindeef yi lu tax yàlla bind leen kii lu tax yàlla bind ko kullun muyassarun ila ma xuliqa la <laughs> muyassarun ila ma ila ma eh, kullun muyassarun lima la ku nekk yombal nañ ko li tax ñu daal di koy bind loolu wala yeneen way saasan da doon gis benn waay ñuy wax naan di ko tagg mu ne ko huwa min ashabin naar kook ci waa safara la bokk ñoom Quzman ak façon yooyu waxoon nañ ko fi waaw ndax noonu loolu mu incarné moom alayhi salatu wassalam kon ak tamyiz waaw kon ginnaaw zawquloon wóor at-tahara at-tamyiz wal basira al basira mooy sorewul ak liñ génn nga xam ne day nànd ak nànd la buy daw ci biiram ci wàllu ruux yépp waaw dégg gi ka incarnéloo ak déggam ak gisam ak buy buy buy dara buy ñam bu laal lépp lépp ci xam-xam bu leer nañ lay tegu waaw clairvoyance gu dégg dayo lay am allahu akbar <laughs> kooku nag ku mel noonu bu melee noonu ruux gi nekk ci yaramam bés bu barrière yaram bi loolu bu ñëwee ba sell moom te loolu mooy yonent bi alei salaatu salaam ak képp koo xam ne donoon nga yow da ngay mujj gis nga barrière xam nga ruux ruux soxlawul di xool ci kanam ngir gis ci kanam wala ci gannaaw nga nekk ci non moom fépp lay gis moo tax yaram woowu bu ñëwee ba ba ba ba ba ba ba ba sell ruux gi topp ko da koy tëbb ci loolu moo koy may kàttanu léegi ruux gi moom soxlaatul <laughs> mooy zaat bi nopp yi ngay yor ak bët yi ngay yor yow du loolu kese ngay gisee moo tax yolente bay saa saam doon wax naan sahaaba yi radiyallahu anhum aqimu ruku'akum wa sujudakum fa inni araakum min xalfi kama araakum min amaami waaw comme ni ko al imam ahsinu salaatakum fa inni araakum imam muslim soloo na ko na ko noon sëriñam al imamu ahmad ibnu muhammad rafetal leen seen julli yi coow wooral leen te ngeen defar seen rakka yeeg seen sujóot yeeg yooyu seen rukooy na ngeen koy def ndax dama leen di gise ci sama gannaaw comme ni ma leen di gise sama kanam waaw ndax lii la lii la basiira gii la nga xam ne ruux gi bu tëbbee ki nga xam ne mooy yaram bii corps bi moom day am puissance boobu la ko ruux bi moo koy may ba moo tax soxlaatul ngir gestu ngir gis moo tax yonent bay saa saam bu may julli li ma ngeen ne leen di gisee ci sama kanam noon bu noon laa leen di gis sama gannaaw ni ma leen di gis sama gannaaw comme bu ngeen noon sama kanam li ma leen di gis allahu akbar allahu akbar kon loolu mooy albasira loolu lépp ci ruux la bokk waa adamul ghafla waaw adamul ghafla allahu akbar <laughs> mooy wala boobu dañ cee wax waxati ci mooy amul dara lu koy préoccuper di ko distraire non distraction déedéet waaw lépp loo xam ne riir la lépp loo xam ne contraire xam-xam la loolu da koy sori ak yi mel ni ñoom moom ni muy xame bu boobaa nekkul day xam comme ñun bon ni ñu xame xam quoi jàng ay dem jàng alifun ba un ta un après nga jàng ay ah ba tax ñun la ñuy maase affaire yi voilà masque kaw masque suuf masque nangam ak nangam ngay jàng waaye nga ñëw voilà booy xam nañ commencé taxaara jàngal la lu ndaw après jàng moom du xame noonu de déedéet mooy xam-xam bi deux seul coup lay sotteeku ci moom la ko borom bi di sotti ci moom waaw waaw affaire yi ñooy sotteeku ci moom la ko borom bi di def waaw te loolu ruux dafa am capacité boobu ruux yépp a ko am waaye nag mu des ku ko dundal ku ko dundalul bu dee daa ñëw ci koor boo xam ne mooy yàlla la nekk ruux bi day mel ni nekkatu fi day mel ni bu ko dee waaw day mel ni nekkatu fi mais bu dee kuy góor lu affaire ba barrière yépp suti ruux bi day day day tëbb yaramu kookee moo tax yenn yi nga xam ne yaram du ko man moom da koy man da koy mën a da koy mën a da koy mën a def loo <laughs> waaw koy mën a def loo te dootul soxlaati jihaad yi naan naa féete nii naa nii ngir xool na ngir xam ngir déedéet waaw déedéet waaw loolu soxlawu ko malgré loolu waa mën na fàtte léeg-léeg parce que corps bi corps bi moom ci li mu jublu lay lay lay loolu moom du ci dara du ko ci fàtte du ko ci raw du ko ci rëcc waaye li ko wan gannaaw man na koo fàtte tuuti man na ko nëbbu surtout bu dee jubluwu ci lool nag du ruux rek loolu yaram bi la waaw mais bu dee ruux moom amul loolu kon mu ne loolu la adamul ghafla wa quwwatu sarayan <laughs> quwwatu sarayan mooy ba léegi ñu ngi ci li nga xamante ne mooy wàllu ruux waaw mooy borom bi da koy may mu am vitesse boo xam ne ak man di xotti li ñu naan xar baax waaw ak yi nga xamante ne nii day mën a dugg ci ay mbir waaw man di dem fu nekk di wër fu nekk ruux bi dafa man lool daa man lool daa man lool moo tax ngay gis ah Seydina Yahya alayhi salaam keroog bi ko noon yi di toog mu mën a ub garab bi ubbeeku mu dugg ci waaw ndax ruuxam moo tëbb yaramu boppam ba man loolu allahu akbar te noonu tamit la boo déggee wàllu yoo xamante ne dañuy mën taxaw nekk fii Lyon wala Villeurbanne yëkkati seen tànk teg àgg Makkatal Mukarrama seen benn tànk lii moo tax ñu koy man mooy quwwatu sarayaan bi borom bi defal ruux te bu barrière entre ruux beek yaram bi dañee mooy nit ki ruux bi day tëbb yaram bi mu man yu mel noonu waaw loolu nag comme que lu ñuy gis lu nag lu ñuy déggul moo tax ñu bari di ko weddi waaye ñi ko xam xam nañu ko waaw am na lu ci al imaamu Suyuti waxoon taalibeem ba waaw ne ko nag fekk maa ngi dund loo lii bu ma dégg nga nettali ko waaw moo tax nit dañoo xëy ah de daa demoon daje nañoo moom Makka ndekete sa waay waaw wax nañ dëgg de waaw ñenn ñi naan fan Makka kii newoon ci kër gi fii <laughs> gis nañ ko Arafat ñoo wax nañ dëgg gis nañ ko Arafat ñii ne mais mu ngi fi woon bésu Arafat ci néeg bi la ne woon génn na sax man maa ko <coughs> maa ko fëgg ne ko kaay añ wax na dëgg de waaw mu ngi woon ci néeg bi waaye defoon la le waaw <laughs> waaw nag boo xamee ne inna allah ala kulli shay'in qadir loolu dara du jomb doone yooyu la la mën a nekk gaaw a weddi non saway billahi loolu daa am <laughs> loolu ruux gi la waaw quwwatu sariyaan te loolu la yonent bay saa saam loolu la ko boroom bi defaloon laylatul isra wal mi'raj nga xam ne ci wàllu guddi gu mu néew ci la dem dikkat waaw moo tax gars yi dañ koo weddi yal na bu ñu borom bi def nag ci façon yu mel noonu nga xam ne lu nitu yàlla wax koo xamante ne nii xamewuñ ko caaxaan topp tànk yonent bay saa saam ak alquran wax ñun suñu xel yu gàtt yi nangu ko rek ñu ne amul wal iyaazu billah kalaamuhum ida dahaaka ya balid faqul kama qaala zaki abdul wadud kalaamu lawliya lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum lool moo gën a sell waaw seen wax boroom masaalik wax radiyallahu anhu bu dee dalaa mi nga xam ne àggoo sa xel àggul ci nanda la ñuy wax ak jàpp la ñuy wax waxal comme la boroom xel mu mag ma ku muus ko Abdul Wadud ne ah waxu awliya yi de man xaw ma ndax ñoom ñooy ñoom man maay la waaw Allahu akbar kon ah, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu anhu mu ne kon wa quwwatu sarayaan wa kawnuha léegi juróom-ñaareel bu mujj bi wa kawnuha la tuhissu ahassa yuhissu bi ma'lumatil ajram kene ruux mooy li nga xam ne moom la suñu sens yi suñu yaram yi di di di di di jot yi koy metti moom du ko metti ay xiif ay mar ay daa tàng daa sedd eh, ko laal moom amuluk mar amuluk xiif amuluk tàng ak sedd waaw moo <laughs> amul yooyu du yëg yooyu waaw kon mu ngi noonu lool moo tax loolu moo tax hein hein loolu moom du ko am moom amul lool yooyu amu ko waaw léegi nag euh, muy mu ne lii juróom-ñaar la mu ne fa hadihi sab'a mu ne lii de juróom-ñaar la wa yuzaadu alayha aydan ajza al ilm mu ne léegi nag nañ ci yokk ci juróom-ñaar yi juróom-ñaar yi nga xam ne ñooy wàll al ilm xam-xam wàll googee waaw waa léegi yooyu ñooy yenn wàll mu ne wa Allah alhamdu ma'lum mooy xam-xam gu mat la sëkk waaw ca dayoog sell agu mat alhamdu lil maalumaat wala lil maalum mooy mën a ngeen ngar dajjoo yi nga xam ne yu ñu mën a xam la yu yàlla di xamle yooyu borom bi da lay defal capacité leer goo xamante ne da koy def nit ki ci lay mën a amee réceptacle waaw mën a dékku nangu lépp loo xam ne lu ñuy xam la ci lépp loo xam ne lu ñuy gis la bëtu ordinaire yi ñu am ci ñoom limite moom du ci am limite lépp lu ñuy dégg nopp yi am ci limite moom bu ci am limite lépp loo xam ne lu ñuy lëg la ak suñuy sens moom bu ci am limite waaw allahu akbar moom loolu la loolu mooy dëgg-dëgg xam-xam dëgg-dëgg xam-xam lay am ndax lan day xame ci boroomam waaw day xame ci boroomam allahu akbar léegi kon mooy bo mu ne benn ngoo alxamlu lil maalum wala lil maalumaat première pàcc ci li nga xamante ne mooy pàccu xam-xam muy juzu xam-xam wa adamu tadyi' loolu nag ak leer la goo xamante ne borom bi bu la ko defalee mooy li nga xam parce que bu dee dafa baree noonu te manoo ko euh, cantonné téye ko ah loolu mooy après day naaw loolu moo naan nit di xam di di fàtte alors que moom nag loolu la dul am ni mu gis nga capacité wu xam boo xamante ne mais kii kii lii lii lépp nan na ko nit mën a xamee mais saa yi lii lépp de toute façon lii nii du lu ñuy jàngale ah parce que lii nii amul fenn fooy dem matière bi amul non kii lii muy wax. ak monde yi muy tudd di muy way mel ni sa dafa doon dem kii dafa mel ni dafa xam façon yooyu mooy bu dee amul borom bi defalu ko adamu tadiya bu boobaa moo yooyu man na jekki fàtte ko mais nag loolu mooy canaliser affaire yi ak leer la gu ko yàllay defal loo xamante ne nii mooy tax mu mën a canaliser nag xam-xam yi mu am waaw allahu akbar ba pare am ci nànd te gu rëy waaw moom ci leeru xam-xam lay waxe <laughs> waaw allahu akbar waaw waaw te tamit borom bi da lay mayaale ay waxam du nekk wax yoo xam ne dañ naan moo moom bu waxee sawaay moom benn benn benn façon kese ko mën a xama parce que moom waxam yi bon waaye yow lii mooy lan ñun kenn du comprendre ñenn kese mën a comprendre déedéet waaw comme yonent bi alayhi salaam bu mënoon a wax bu bu mësoon a wax naafiq way ngëm yàlla beeg du baax ñeeg ñépp dañuy déggul ay waxam dañuy comprendre sauf que naafiq bi leer da xam ne moo war a génn ca wax ja mu war koo jariñoo après loolu la ko yàllay xaj waaw allahu akbar léegi kon loolu mooy ña eh, li nga xam ne mooy ñaareelu pal wàcc ci xam-xam mu ne wa maarifu sa maarifatu sa'iru lughat mooy dangay ngay xam li nga xamante ne nii mooy làkk yëpp yonente may sa làkk yëpp la xamoon na ah. yow bu leen ki nga xam ne dañ koo dañ koo dañ koo maftuhun alayhi la moom mooy xam làkkiir lan ngay xalaat ci ki nga xam ne mooy seen sang mi nga xam ne ci moom lañ jële lépp waaw hein te làkk ñi kese de xeer yeeg hein bii ñu tabax léegi mu taxaw ban kàllaama lay waxe ban kaddu ak bàyyi ma yi ak ndox mi ak yi ne tekk ak garab yi al ashjar wal ahjar wal bihar lépp seen kàddu da koy xam day xam làkk yépp waxuma la dattu garab gi waaye branche bi loolu lépp da koy xam jami'ul lughat waaw yi nekk ay animaux nit ñi moom wax yi noppi waaw loolu lépp da koy xam allahu akbar moo tax yeneen tubaab yi saa saa doo wax naa man maa ngi ay xeer yoo xam ne moo muy kii da doon Makka dañ ko doon nuyu allahu akbar kon maarifatu jami'ul lughat allahu akbar sa'irul lughat mu ne wa jami'u ma tantiqu bi tur wal bahim waaw waaye xam lépp loo xamante ne moom la euh, li nga xam ne mooy picc yéeg bàyyi may comme li wax léegi loolu lépp da koy xam waaw wa ma'rifatil awaqibi waaye xam mujjanteelu mbir ci waaw waaw ndax tam tamyiz waxoon nañ la wow ràññee gi day xam mbir mi fan la jógee ak fan la mujje fan lay mujje ak fan lay jaar ak fan nooy mu mujjam ndax leer gu yàlla def ci ruux gi waaw kon nag loolu kon jaruñu ci taxaw noonu nan la waa mbir yi di mujje waaw waaw est-ce que ah mbir mii moom walla diw mii moom jëfam yii nii moom ilal jannati wala ilaa ah des loolu lépp borom bi da koy wan mu leer ci moom du ci am dara loo xam ne da ko nëbbu ci moom waaw léegi mu ne waaw wa ma'rifatu al-ulum al-muta'alliqati bi ahwal al-kawnayn day xam yépp xam-xam yoo xamante ni ah, day lëkkaloog xaalu as-saqalayn al-ins wal-jinn waaw mooy bépp xam-xam boo xam ne daa lëkkaloog nit ak jinne da koy xam waaw xam-xam yu bare bare bare la waaw bu dee ci nit rek trois soixante six la waaw naka jinne yi na ko noonu allahu akbar waaw sauf que day wàññeeku trois ci wàllu façon xam-xam yoo yële da ciy wàññeeku allahu akbar kon loolu lu ama am solo la <laughs> waaw moo tax moom day nekk trois cent soixante trois Allahu akbar loolu lépp waa da koy xam xam lii nii bu la ko boroom bi defalee da nga koy xam léegi nag moo tax mu ne xam kon hein li nga xamante ne ulum al muta'alliqa bi ahwal al kawnayn wa ma'rifatu al ulum al muta'alliqa bi ahwal al thaqalayn gis nañ ko sànq alkawnayni boobu mooy euh, li nga xam ne mooy al aalam al wi ak al aalam al sufli boobu waxuñu ko dañu tudd saqalayni wax sa saqalayni euh, kawnayni wax saqalayni non kawnayni voilà nañ ñëw kawnayni saqalayni kon moom lañ génn léegi mooy nit ak jinne léegi al al al kawnayni boobu mooy sixième bi day xam lépp loo xam ne aalamul wi xam euh, addina bi nga xam ne moo féete kaw ak bu ci suuf bi lépp waaw xam nga bu suuf bi dafa composé wu ci sept mbir mooy almaawu at turaabu ar riixu an naaru an nabaatu al maadin al xayawaan li jëm ci wàllu ndox suuf ngelaw sawara li nga xam ne mooy gàncax yi mbell yi ak xayawaan yi moom nag yooyu borom bi da koy xamal dëgg-dëgg mbir yi waaw ak lu nekk la ràññee ko ngay ci des waaw xam tamit ana lan moo ciy jariñ ak lan moo ciy lor xam ban force la leen yàlla defal ak lu nekk allahu akbar léegi mu ne léegi bi ci tegu ba léegi ci wàllu xam-xam ba léegi hein wa ma'rifati al-ulum al-muta'alliqati bi ahwal al-thaqalayn gis nañ ko wan hisar al-jihati fi amam ak tamit nga xam ne lépp day tënku jiha yëpp wàll côté yëpp ci benn ci kanam waaw ci benn te mooy ci kanam waaw ci kanam allahu bu boobaa nit li muy gis ci kanamam ah lépp lu muy gis day mel ni lu muy gis ci kanamam dara du ko wàññi dara du ci yokk ak lu mu sori sori waaw lu mu sori sori allahu akbar day gis mooy comme li ñu waxoon inni la araakum min xalfi kama araakum min amaami mooy li muy gis boo mu nekk ci gannaaw bu yubloo mooy nga nekk ci gannaawam ak ci kanamam benn lay doon ndax boobu ruux bi mooy moo moo moo moo moo am doole waaw léegi nag bi mu waxee yii nii mu ne wa yuzaadu ala zalika ajza'u risala après nag ci lii nag ñu yokku ci nag wàll bi nga xam ne mooy bu ar risala kon yokku nañu ruux yokku nañu ilm xam-xam yaa ngi dégg allahu akbar waaw léegi nag kon buñ yokkee risala moo doon kon kat lañ gisoon bu ko fàtte ngir génne ñetti riwaayaat yi ñu gisoon ñeenti riwaayaat yi ñu giseen ci euh, juz'un min ajza'in nubuwa muy vingt six bi ah vingt cinq bi vingt sept bi ak vingt quatre bi léegi nag ci yeneen yi la la jëmal moo tax mu la euh, boo ci yokkee ginnaaw aadamiya qabdu bast ak nubuwa mu ne la yokkal ma ci ruux nga yokk ruux pare nañ ci yokku ilmu lañ pare sànq léegi nag mu siis léegi nag mu yokkal lañ ne ñetteel bi ci ahruf sabatu ahruf yoon yokkal ma ci risaala tey waaw nañ ci yokku risaala nañ ci yokku risaala mu ne kon buñ ci yokkee rsala risaala wa hiya yéegi ay wàllam lan la sukunu ruux fi zaat sukunu rida wal mahabba wal qabul wal ilm al kaamil ghayban wa shahada wa sidq ma'a kulli ahad wa sakinatu wal waqar wal mushahadati al kamila wa kawnihi yamut wa huwa hayyun wa kawnuhu yahya hayata ahli al janna fa hadhihi sab'a allah allah léegi mu ne Allahu akbar